fa yaqulu alimamu alhafidu abou zakariya annawawiyu rahimahu llah fi kitabihi riyadu salihin min kalami sayidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalam fi albabi althamini wathalathine ba'da almi'atayn wa anhu radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam talaatatun lahum ajrun rajulun min ahlil kitaabi aamana binabiyyihi wa aamana bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walabdul mamluku ida addaa xaqa allahi taala wa xaqa mawalihi wa rajulun kaanat lahu amatun fa addabaha fa axsana taadibaha wa allamaha wa allamaha fa axsana taalimaha summa actaqaha fa tazawwajaha falahu ajron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 gis tàmbali woon nañ ko jotaay bii ñu génn gëneelu ki nga xam dañ koo moom jaam bi nga xam ne yu addi xaqa allahi taala wa xaqa mawalihi jooxe xaq i yàllaam ci waaye ñi nga xam ne ñoo ko yilif gisoon nañ xadis bi mu jëloon gis mu doon xadis mille trois cent soixante-quatre mu ne woon wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yu'addi ila sayyidi alladhi alayhi min al-haqq wat-ta'a wan-nasiha lahu ajran léegi nag ñu war a jël beneen xadisam boo xam ne lenn ci xadis bi ñu génn mu ngi ci woon mooy xadis mille trois cent soixante-cinq mu ne wa anhu mu ngi koy jële xadis saxaaba biñ fàttali léegi xadis muy Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaasatu ñett gi lahum ajraani am nañ ñaari pay ñett ñii ñoom borom bi bu leen di fay du leen fay benn fay ñaari fay la leen di fay ñaari yoon la ñam ki ci njëkk un benn góor benn waay loolu nag jigéen ci la min ahlil kitaab yi ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere minal yahuudi wan nasara waaw koo xam ne amana bi nabiyyi yonent ba nga xam ne moom ca la ne woon bu dee yahuud la ñoom Seydina mu Isa non Seydina Muusa ñooñu gëm na leen bu dee ab ki nga xam ne mooy euh, kaca tegu ab karcaan la mooy Seydina Isa alayhi salaam mu gëm ko ba pare yonent bay saa saam feeñee wala bi mbir yonent saa saam fa moom wa amana bi muhammadin mu daal di gëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ngoo ñaareel abdul mamluk ak jaam bi nga xam ne dañ koo moom mooy kan ida waaye à condition pas jaam bu ñu moom rek après c'est bon non ndeem adda daal dinay jooxe xaqallaahi xaqu yàlla taala mu kaw wa xaqa mawali ak àq ko moom ñett wa rajulun góor boo xam ne kaanat lahu ama moom daa amoon li nga xamante ni mooy ab jaam la bu jigéen fa addabaha mu daal di koy yar fa ahsana ta'dibaha mu rafetal ab yaram waaw waaw wa allamaha mu xamal ko li nga xam ne mooy diineem fa ahsana ta'limaha mu daal di rafetal njàng ma ko jàngal diine jëm ko xamal summa ginnaaw gi ataqaha mu daal di koy goreel fatazawwajaha mu daal di koy denc nag def ko soxna falahu kooku moom ñeel na ko ajrun ñaari pay mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al haafid ah amirul na ko waaye na ko noon muslim rahmatullah alayhima léegi laaj bu njëkk bi ci taxrij bi mooy est ñoom dong ko solo ñu ne la xadis bi rawahu al imaamu ahmad jiitu woon na leen ci waaye naka noonu waa sunanul arbaa ñoom ko solo rawahul jamaa ngir gàttal <laughs> léegi way ñan ñooy waa sunanul arbaa loolu moom dafa boya boya boy daanaka liñ leen di tudda bay fàtte woo ah kan waaw al imaam Abu Daawud askay aha naam ak kan at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi sirabia kan Ibn Maaja voilà waaw mais en moom la mujjee <laughs> waaw dafoo ko daa lord quoi mais baax na al imaam ibnu Maaja rahmatullah alayhi mhm. waaye am na ko def mooy ki mujjee génn àddina ci ñoom rek trois cent trois waa trois cent trois an-Nasaa'i Ahmad ibnu Shu'ayb Abu Abdirrahmaan hein waaw waa an-Nasaa'i rahmatullahi alal alal jamii kon naa li ñoom ñoom ñoom ñëpp ko solo voilà ñoom ñoo ñëpp ñoo ko solo léegi léegi imaamul Buxaari euh, rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala hmm? indi na ko ci ay bërëb indi na ko fi nga xam ne mooy kitaabul ilmi baabu taalimi rajul amatahu wa ahla foofu la ko jël njëkkandi hadith quatre vingt dix indi na ko kitaabul itqi hein benn côté quoi noonu euh, mooy euh, fi ñu la njëkk wax léegi waaye euh, kitaabul jihaad wa siyar foofu indi na ko salaasatun taw na ajrahum maratayn andi na ko feneen feneen ak feneen feneen waaye al imaamu léegi nañ ci jël bu bi waaw salaasatun bi niroo suñu buntu bi rek li nga xam noonu la ko imaam al-Haafiz nawawi daal muy kitaabul ilmi baabu ta'liimi rajuli amatahu wa ahlahu boobu moo gën a niroog bi kon nees ko axada nañu jël boobu mu ne hada axbaranaa Muhammad mu ne huwa ibnu Salaam huwa ibnu <laughs> mu ne xabaare nañu Muhammad muy mu ne Imaamul Buxaari nag di leeral benn mbir mooy kan mu ne ah ibnu Salaam la de muy Muhammad wakkoon mbokkam Buxaara lañ dëkkoon muy Muhammad ibnu Salaam ibnul Faraj as-Sulami mawlaam Abu Abdillah al-Buxaari al-Bikandiyu Abu Jaafar ñi wala al-Bakandiyu wala al-Fakandiyu wala al-Fikandiyu al al al-Bakandiyu wala al-Fikandiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina l'an deux cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu kan mu ne al-Muhaaribi ki nga xamante ne mooy al-Muhaaribi di Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Ziyad al-Muhaaribi al Muhammad al-Kufi génn l'an cent quatre-vingt-quinze moom nag moo ko jëlee ci kan mu ne qaala haddathana Salih ibn Hayyan mu ne ki ñu ne mooy Salih ibn Hayyan di Salih ibn Hayyan ibn Hayya ah Hayyan ñii ne Salih ibn Salih ibn Muslim ibn Hayyan ath-Thawri al-Hamadani al-Kufi noddukat al-mu'azzin rahimahullahu ta'ala hmm? génn àddina la 153 rahmatullahi alayhi moom nag moo ne qaa annahu qaala mu ne qaala Amir mu ne Amir qaala Amir ibn Sha'bi mu ne Amir ash-Sha'bi muy Abu Amr bi Amir ibn Sharahil ibn Abd ash-Sha'bi al-Hamdani al-Kufi génn àdduna 103 am na wuute bu ñu wax ba 110 rahmatullahi alayhi nee na haddathani nettali na ma Abu Burda hmm? mu ne ko ma nettali ma Abu Burda moom lañ gisoon jotaay bee ñu génn Abu Burda ibn Abi Musa ñii ne Haarisa tudd nee na non Amir la tudd ñii ne mukk waaye Abu Burda Abu Burda la tudd <laughs> mooy turam bi dàkkantalam mooy turam rek noonu la tudd Abu Burda la mooy c'est Abu Burda non non c'est Abu Burda noonu la voilà rahimahullah nekkoon juge hmm? génn àddina 103 ba 107 am nañu ko rahmatullahi alayhi an abi mu jël ko ci baayam di sayyidina Abdullah ibn Qays al-Ash'ari at-Tamimi rahim radiyallahu ta'ala anhu di taalibe yonent bi salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi moom it dañoo wutee dëgg dëgg gañ la génn àddina moom dañ cee wute bu baax 42 ba 53 am na ay wax radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hmm? Ah, salaasatun lahum ajran rajulun min ahlil kitaabi amana bi nabiyyihi wa amana bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wal abdul mamluk ila adda haqqa allah wa haqqa mawali wa rajulun kanat indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha wa law ajra thumma qala 'amir yéegi dajee deg benn bi <laughs> ma ne Sha'bi bi mu waxee waa ji mais du du du du du kii de du saalix la ko wax de loolu imaamu muslim ci riwaayam bi buñ koy gis dina gën leer ko waaw du du saalix la ko wax benn waay moo ko laajoon ci moo taxoon mu wax xadiis bi parce bi daa xam lu tax euh, Sha'bi yi daal di koy wax loolu nag waajooju lay wax ne Amir ne ko nag ginnaaw gi Amir ne ko <laughs> kaana Amir a'taynaakahaa bi ghayri shay'in qad kaana yurkabu fii ma duunahaa ila al-madina ne ko yow xadiis bi jox naa la ko ci dara waaw <laughs> mooy dama la ko jàngal ci lenn mooy defoo coono yow alors que nit ñi doon nañ war nit ki doon na soxla xadiis dem war dem ba madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne ak foo dëkk nu mu sori sori ngir uti xadiis yoo xam ne ñoom ñoo gënoon a gudd sax eh, xadiis yi gënoon a bari ay masala waaye yow yu ko gën a néew bokk yoo xam ne ñoo gën a néew xadiis bi ma la wax nii waaye yow nag jëlal wax na <laughs> wax naa la ko ci dara mooy may naa la ko noonu quoi te defoo amoo ci benn coono benn waay bu bokk ci waa Xuraasaan comme ni nga xamante ne euh, noon lañ koy euh, noonu lañ koy gise insha allahu tabaraka wa taala ah waaw ah. waaw léegi kon nii la ko kay xool nag imaamu muslim waaw ah, kay ah kay ah. imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom ni ma ko ëndee nag fala affaire bi gën a leere o lalal imaamu muslimu ah moom day dajale ñaari version la ci indi kitaabul iman baabu wujubil iman bi risalati nabii sallallahu alayhi wa sallam waaw ah waaw waaw Allahu akbar ah <laughs> loolu moom lu yéeme la mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettana suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ñu kois bwesi Rayhanatu Nisabur Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Hanzali al-Minqarini min Qarira Rayhanatu Nisabur génna de l'an 226 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Hushaym mu ne suñu xabaar mooy Hushaym di Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim muallimul Buxaari rahimahullahu ta'ala génn àddina 183 ah, an Salih ibn Salih al-Hamadani mu jël ko Salih ibn Salih moom la doon wax sànq ne ñeen dañ ne Salih ibn Hayyan la voilà ñu ne Salih ibn Salih ibn Hayy al ibn mooy ne Hayyo Hayyan voilà moom la imaamu Muslimu rahimahullahu ta'ala moom la ne Salih ibn Salih al-Hamadani mooy kii rek moom la. rahimahullahu taala gis nañ ko zanka rahmatullahi aley no imamul Bukhari imamul Bukhari Salih ibn Hayyan la waxoon voilà c'est la même personne mooy Salih imam Muslim dafa indi ne an Salih ibn Salih waxoon nañ la sànq bi ñuy gis turam ñenn ñi ñoo xam ne loolu lañ wax muy Salih ibn Salih ibn Hay Hayyan wa qila Salih ibn Salih ibn Muslim ibn Hayyan al-Thawri al-Hamadani Abu Hayy rahimahullah gis nañ ko sànq ci riwaay imaamul Buxaari bi an Sha'bi an Sha'bi mu jël ko ci Abu Amr de Amir ibn Sharahil ibn Abd al-Hamdani moom tamit al-Kufi rahmatullah alayhi mu ne qaala ra'aytu rajulan léegi kan moo wax du Sha'bi de Salih moo ne <laughs> man da am nga nimu demee nii tam nga foog ne dane Sha'bi la jële après Sha'bi ne man gis naa déedéet Salih ci boppam la Salih ibn Salih al-Hamadani moo ne ra'aytu rajulan min ahli Khurasan sa'ala ash-Sha'biyya voilà gis nga mu ne man damaa gis ah Allahu akbar la hawla wala quwwata hmm? Hmm. ah mu ne damaa gis benn waay min ahli Xuraasaan voilà moom la doon wax naan jëlal jox naa la xadiis bi ci du ci du dara mu ne damaa gis benn waay boo xam ne ci waa Xuraasaan bilaadu Xuraasaan la bokk sa'ala Sha'bi mu laaj ash-Sha'bi rahimahullah fa qaala mu ne ko yaa Abaa Amr mooy lii waroon masalaam yow Abu Amr inna min qibalinaa min ahli Xuraasaan yaquluuna fi rajuli am nañ fa ma jógee <laughs> ci waa Xuraasaan de am na ku fay wax wala am na ñu fay wax naan am na ñoo xam ne dañuy wax yaquluna ñu nga naan fi rajuli ci góor gi nga xam ne ila ataqa amata waaw góor goo xamante ne nii dafa am jaam bu jigéen après daal di koy libérer quoi mu libérer ko summa tajaw summa tazawwajaha ginnaaw bi mu ko libérer après góor googee daal di ñëw daal di euh, naka xafaam bi quoi daal di koy takk léegi takk femme bi léegi ñoom ñu naan ah, fa huwa karbaaki bi badanata mu ngi mel ni waajoo xam ne dafa saraxe ba pare loolu lay wax nii moom la naan raaki badana mooy da ngaa jël ak jëlin bu duuf ta baax daal di koy saraxe ngir yàlla waaw ba pare yow nga jël ko di ko war <laughs> ndax ñoom dañoo def dafa def xiyaas diggante bi nga libéré ndaw si sa jaam boobu ah takkaat ko day mel ni da ci ciy utaat man faa geneenu jariñoo geneen goo xamante ne nii moom nga ciy am voilà léegi nag ñoom ñu ne loolu moom lii wa niroo ah. voilà ki def loolu moom moo kii na ko leer na ñoom ñoo niroo quoi fa qaala Shaabi léegi waa ji lii mooy laajam quoi <laughs> léegi bon yi nag ne ko ne ko ne ko euh, ngir leeral ko ne ko du loolu am voilà ñooñu dañoo juum waaye gis nga salaf yi ñoom li nga xam ne ñoom lañ doon tontoo voilà moom li nga xam ne ñoom noonu lañ doon tontoo quoi waaw waaw neewul gaa jooju saraxe gëléemam googu ñii ñuy melale ci jël euh, kii mooy ak gëléem daal di koy saraxe ngir kaaba ga waaw moom lañ badana léegi bu ko defee euh, am na nag ñu naan euh, nag tamit da ciy dugg waaw ndax day day day bari euh, day duuf day bari ndawal ak loolu léegi ñu ne day mel ni kooku la quoi yow nga jël sa gëléem gu toll noonu hmm, def ko ngir yàlla ba pare yow nga war ko quoi <laughs> hein loolu sauf que loolu sax ci darura day mën a nekk déggoo yeneen saa salaam ba waxoon waaja sëy naa Jaabir <laughs> radiyallahu anhu nee na euh, doon na wax ne irkabha bil ma'ruf bu dee ne ida uljita ilayha bu dee ne hatta tajida zahra boo amul leneen parce que gëléem yi nga ajal toppatoo leen ngir yóbbu leen ca Kaaba la muy hëj yu loolu li gën mooy bu leen war mais bu dee ne amoo leneen moo tax waajam waxoon benn waay yonent bi alayhi salaam moom mu ngi sonn amul amul war a war mais amul lu war yonent bi alayhi salaam naan ko waral yow dajeeg ñoom waral sa gëneen gëneen gii nii mu naan ko ah yonent bi alayhi salaam inna badana de <laughs> mais yonent bi alayhi salaam bi mooy mooy gëneen la gu ma waajal ngir kaaba ga Abdullah yonent saa saam na ko irkabha mu naan ko yonent xam naa naan yonent saa saam est-ce que est-ce que est-ce que ko est-ce est-ce xam na dëgg-dëgg badana maa ngi ko am badana mais est-ce xam na ne pour loolu la quoi naan ko ne saa soxna naa badana yow daal xam na ko bu baax que ne ngir Kaaba gala mu ne ko irkab er ha ci ñetteel mu ne ko <laughs> mu ne ko wayu war ko ay wala <laughs> xool nooy def <laughs> voilà voilà mooy euh, ndax xamoon nañ ne mooy du lu ñuy war noonu suuf bu dee lu ji comme ni wax ci hadith sayna Jaabir mun sahih imaamu Muslim rahmatullah alayhi ñoom nag qiyaas boobu lañ def. ne way bés boo fi amee sa sox di ab jaam bu jigéen nga yar ko def ko lépp après nga daal di koy bon ba wala sax nga libéré ko après takk ko yaa kii wa yema ah nga jël ja kii bala na koo xamante ne ba pare nga jël ko di ko utiliser waaw boo xam na nga koo jox ngir yàlla ba pare nga koy war loolu yaa kii wa niro ah voilà loolu nag Imaam Ash-Sha'bi yi di leen nag leeral que seen qiyaas boo qiyaasun fasid la qiyaas la boo xam ne dafa yàqu waaw parce que kullu qiyaasin fi muqaabil an ta an-nass laysa bi mu'tabar bépp a raisonnement par analogie booy def fekk daa am waxu yonent bay saasaam bu leer bu taxaw ci kanamam lool kenn du ko bàyyi xel voilà kon loolu nag mooy wax ji nag imaamu Sha'bi xoolal nag di tontu nan la tontoo waxul ne waxul waxu boppam dane dañoom salaf yi looloo <laughs> mu ne fa qaala Sha'bi imaamu Sha'bi lan la tontoo hadis mu ne haddathani mu ne nettali na ma Abu Burda ibn Abi Musa mu ne ki ma nettali ma Abu Burda ibn Abi Musa gis nañ ko an abihi mu jëlu ko ci baayam radiyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ari anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kene yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na salaasatun ñette ngi yu taw na des leen di jox ajrahum maratayn gis nga bii ni ñëw waxul salaasatun lahum ajraan dana salaasatun ñett yu taw na des na leen jox ajrawum seen pay maratay ni ñaari yoon léegi mu commencé nag gilim rajulun hmm? Allahu akbar rajulun ak góor goo xamante ne ni ah, amana min ahlil kitaabi ci ñi joxoon téere amana bi nabiyhi wa adzaka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amana bihi wa tabaa góor goo xam ne daa bokk ci wàllul kitaab dab yonent bi alay euh, gëm na yonentam ba pare daal di dab yonent bi alayhi salaam après mu daal di koy gëm waaw akbar waahu akbar waaye kenn ngoog mu dëggal ko gëm ko topp ko wa tabaahu wa saddaqa moo tax yooyu waxi caaxaan ngay dégg ñeneen ñi di ko wax que ne voilà est-ce que chrétien bi naan chrétien bi mën naa nekk chrétien yahud bi nekk chrétien ne gëm nañ yonent bi alayhi salaatu salaam après ñu continuer ku nekk ci li nga nekk te ñoom ñoom ñu baax loolu amul wal iyaazu billah déggoo li mu wax fa amana bihi mu gëm ko gëm mooy lan al imaanu qawlun bil lisaan eh? i'tiqaadun wa i'tiqaadun bil janaan wa amalun bil jawaarih loolu mooy gëm yàlla loolu mooy gëm waaw da nga koy fas sa xol sa làmmiñ wax ko say cër bi ko jëfe ki nga xam ne du julli du def dara da ñoom mais nag ci synagogue bi lay nekk mais nag gëm na yoneen saa salaam moom rabbin la mais gëm na yoneen saa salaam quand léegi ñu ne kooku gëm na yàlla ku doo wen bàyyi wax lu amul chrétien bi it nekk ci lii ay chrétien mais gëm na yonent bale saa salaam mais moom ci sariya bee lay def wal iyaadu billah wal iyaadu billah façon idée yooyu loolu du dëgg moo tax yonent bale saa salaam ne wattaba'ahu mu gëm yonent bale wa saddaqahu mu dëggal fa amana bi mu gëm mu topp mu dëggal ko falahu ajraani Allahu kooku day am li nga xam ne mooy ñaari poy ya waaw mooy day am ñaari fay Allahu akbar waaw mu ne wa kooku njëkk wa abdun te kooku mooy lëkkaale suñu buntu bi anci ñoo xaale ko fii mooy lëkkaale bi ngëneelu jaam bi nga xam ne dañ ko moom muy joxe àqu yàlla ak àqu sa ña ko moom wala sangam mu ne wa abdun ak jaam ba am mamluukun bi nga xam ne dañ koo moom adda xaqa allahi taala wa xaqa sayyidihi mu joxe àqu yàlla mi nga xam ne moo kawete yéegul waaye joxe àqu sangam falahu ajran waaw kooku bokk na yi war a jaam bi topp yàlla tey doxe eh, di yëwénal mbiru eh, di eh, nasiha di laayi biir bo ta ko moom wala ña ko moom bokk na ci mooy kooku dañ lay fay ñaari fay ñi yàlla lay fay ñaari fay waaw waaw akbar allahu akbar <laughs> hein léegi keneen ku mu ki nag mooy tontu nag laaj bi wuy waa ji laaj ne ñun kat ay gaa yu nekk fa ma jóge wa ahlu Xurasaan waaw waaw xoot ba hmm? mooy mu ne nag wa rajulun ak góor boo xam ne kaanat lahu amada amoon benn jaam bu jigéen fa gazaha am na fa gazaha am na fa gazaha ah comme li al imaam al haafiz an-Nawawi ah, mu ne amal awwal fa bi taxfiif taxfiif daal fa zaaha wa amma saani fa bil madd mooy fa asana ghizaaha mooy mu daal di koy eh, dundal dund baax mu dundal ko dund xam ne gu baax lay doon ah waaye ginnaaw gi loolu yemul ci loolu mooy mu koy leel bañ mu ko mooy fa gazaha fa gazaha wala fa gazaha la bu gazaha ñoo mooy biir enira bi taxfiif comme l'imam nooy wax ay atamaha fa ahsana ghidaaha mooy du bàyyi ba mu xiif mu koy door a jox te du yéexali war a lekk ak aajo gam ci am waaw kon dama koy jox li nga xam ne comme li ñu waxoon xadiis yi la ñu génnoon bële garaab yi génn ba yoo tegu du ñamu mbaam ak yooyu déedéet waaw kon nag mu ngi noonee quoi ah ah kon mu ngi noonee waaye ghazzaha yi dañ koy wax am na ghazzaha am na ghazzaha waaw ñaar yëpp dafa am comme li waa ahlul lugha di wax Euh, wallahu taala aalam ah comme buñ ne euh, al Fayyumi mu ngi koy wax rahimahullah ma al ghidha mithlu kitab ma yu'tada bihi min at-ta'am wash-sharab fa yuqalu ghadha at-ta'am as-sabiyya yaghduhu min babi ala waaw après mu ne wa ghadawtu bil lamandi faghtasaa bihi wa ghazaytuhu voilà bit tasqil mubalagha fa taghazza kon kon loolu mën na nekk ah kon mu ngi noonee wallahu taala alam léegi kon mu ne fa kon fa addabaha mu dundal ko fa ahsana ghidaaha rafetal kon bu ko bàyyi ba mu xiif te du ko jox ñamu mbaam ak loo xam ne moom ci boppam ku ko joxoon mu ne du ko lekk summa addabaha après mu xamal ko yar ko fa ahsana adabaha mu rafetal yarga summa ataqaha ginnaaw gi mu daal di koy libéré wa tazawwajaha ginnaaw gi mu daal di koy denc daal di koy nakaha falahu ajron kooku day am ñaari yool waaw kooku day am ñaari yool après nag après mu ne summa qaala Sha'bi ginnaaw ga Sha'bi wax waa ji doon laaj laaj bi waaye li ngay xam ne du euh, sawaay la ko wax mu ne ko euh, xud hada alhadith bi ghayri shay faqad kana ar-rajulu yarhalu fi ma duna hada ila al-madina an-nabawiyya waaw mu ne ko jëlal hadith bi ci loo xam ne du dara yow dafoo ci benn effort nit ñi doon nañ dem di jël lu gën a néew xadiis bi ci ay masala waaw ngir waaj a xam ne xam-xam responsabilité la de ngir mu gën koo mën a téye waaw kay <laughs> nit ñi dañ doon jóge fu sori ñëw Medina li loo xam ne moo gën a néew ay masala xadiis yi ma la wax waaw waaw kon nag mu ngi noonee jëlal taxrij baa ngi nii walillahi alhamdu wal minna kon xam nañ xadiis bi li tax it en tout cas daal di koy nettali te tamit tontuwaale na ko ci waa ji que ne ñoom dañoo juum voilà ndax yonent bay saa saa bu waxee ne kii amub jaam yar ko xamal ko almuru'a te daa jikko yi xamal ko diine sharia parce que léeg-léeg yaru aada kese bokkul ak diine ah. am na ñoo xam ne de sincèrement am nañu yar da ngeen di gis duñu dugg ci si loon ñu nekkul ñu wax ci kaw am nañ ay kii duñu xëmm ji xool nit ñi yàngam ak ak ñàkk kersan amuñ yooyu yëpp am nañ yooyu waaye nag xam-xam ni newu fi moo tax addabaha ak kële xam-xam ak wa allamaha loolu dafa wuute de voilà mooy xamal bi mooy da nga koo xamal xamalu xam-xamu diine addabaha nag loolu mooy li nga xamante ne mooy yara ko mu xam lii voilà xam ne bon jigéen daal nu muy toogee voilà nu muy waxee ak nu muy solo ak tamit noo xamante te lool solo gi côté diine gi day ñëw mais loolu nit man nga ko jàngal saa am xam-xam léegi nag moo tax mu ne wa aanaha wa afa ahsana ta'limaha mu xool nag mu xamal ko diine waaw mu rafetal nag li nga xam ne mooy xamal da nga xam ne moom la ko xamal diine voilà kooku moom dayam ñaari fay léegi kon luñu lëkkaale mag suñu bunti wax nañ ko sànk waaw mooy lu kon ki nga xam ne jaam la boo xamante ni nii dafa euh, rafetal matal jaamu yàlla ji muy jaamu waaye ak bi ñu ko booleel kooku bokk na ci ñett ñi nga xam ne nag ci bari saa saa nee na ñoom dañ leen di fay ñaari fay waaw du <laughs> Seydina Abu Hurayra comme niñ ko gisoon hadis bee weesu mu waatoon ne walladi nafsu abi hurayra bu bi yadi buru maa ngi wàcc ci nga xam ne bakkanu seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ngi ci loxo buru doon ñett yim li yoon jihaad ci yoonu yàlla waaw aj ak baaxe jëme yiiw jëme ci sama yaay konoon te kon doon naa ah, bëgg bu may faatu ma nekk koo xam ne damay nekk mamluk damay nekk ku ñu moom ngir ma am tonowu ci ñaari fay yooyu ak xéewal yu rëy yi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu di war na nga nii la nag bon loolu mooy lëkkaale bi hadis bi nag bon am na yeneen i jàngat lii dañ ciy wane ne kon mooy te te bu dee ki mu njëkk a tudd loolu la alquran di wax kim ne rajulun a min ahlil kitaabi amana bi nabiyyi wa amana bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam moom la doon wax ca suuratul qasas ah voilà alladina aataynahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minuun wa idaa yutla alayhim qaaluu aamanna bihi innahu alhaqqu min rabbinaa innahu alhaqqu min rabbinaa innaa kunnaa min qablihi muslimiin ulaa'ika yu'tawna ajrahum marratayni bimaa sabaruu wa yadra'uuna bilxasanati as-sayyi'ata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun wa idaa sami'uu al-lagwa a'raduu anhu wa qaaluu lanaa a'maalunaa wa lakum a'maalukum salaamun alaykum laa nabtaghil jaahiliin voilà aaya cinquante deux ba aaya cinquante cinq mu ne alladina aataynaahumul kitaaba ñi nga xam ne ñu leen a joxoon téere min qablihi lu jiitoon alquran de hum bihi yu'minu ñoom gëm nañ alquran waaye lu jiitoon sayyidina Muhammad muy feeñ ba ñu ko gisee dégg xabaaram xam nañ ne kii dëgg la moom la leen seen yonent ak seen téere yu njëkkee di wax wa ida yutla alayhim te ñu leen jàngalee alquran joo jee nga xam ne ñoom gëmoon nañ laata muy agsi qaalu naa bi ñu ne gëm nañ ko lii gëm nañ ko innahu la xaq dëgg dëgg lii dëgg la min rabbina bu tukkee suñu borom inna kunna ñun nekkoon nañ min qablihi laata al alquran bi feeñ muslimiina wommatuloon nañ suñu borom te gëmoon nañ ne am na yonent buy mujj jamono buy ñëw te bu ñëwee dina daal téere kon nag ñun di wommatuloon nañ borom bi nag ne gis nga ñooñu nga xam dañoo gëm yonent bi leen niitu woon gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëmoon téere bi niitu woon bu bees bi alquran ulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori hmm? ndax li euh, nga xamante ne nii mooy euh, euh, fu kawe fa nga xam ne moom lañu jokk nekk ci ay daraja ñoom de yu taw na dees na jox ajrahum seen pay maratay ni ñaari yoon bi ma sabaru ci sababu seen muñ gi ñu muñ wa yadra'una te duñu leen leen fagal bil hasanati sayyi'a waaw waaw mooy yu ñaaw yi borom bi moo leen koy fajalo yu baax yi waaw Allahu akbar du ñu dem sawara de àjjana lañ jëm waaw wa mimma razaqnahum wa yadra'una waaye bima sabaru waaye wa yadra'una ñoom ñu nekk ñoo xam ne dañuy jañ bil xasanati yiiw dañuy jañe tamit bu leen diw defee lu baax nooy la mu waxoon na le idfa billati hiya ahsan waaw bu leen nit defee lu ñaaw wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim voilà waaye boobu loolu mu loolu wax que ne mooy ñoom loolu la ñuy doxe wa yadra'una ñuy jañe bil hasanati di ko jaari ci dëgg ak mbaax ak sayyi ay lu ñaaw yi ñu leen di def mu ne wa mimma ta bokk na ci seeni jikko mimma razaqnahum ci li nga xam ne moom lañ leen di euh, lu ah, ñun borom bi moom lañ leen wërsëgal yunfiquna dañ koy dañ ciy dépenser voilà xam nga nee na kon ñi ulaayka yu taw na ajraw mu ne way daa sami'u lahwata buñ déggee wax yu mboosóor ya jógoon ci Abu Jahl ak façon yooyu rek yu mboosóor ak yëpp aradu dañ koy dummóoyu dañu fa nekk di la may nokk quoi waaw <laughs> aradu anhu dañ koy dummóoyu wa qaalu ñu ne lanaa ñeel nañu amaaluna ñuy jëf walakum amaalukum te yéen ñeel na leen seeni jëf salaamun aleykum jàmm rek la ñuy nekk na ci yéen ñun duñu fi nekk di du ko jéem te histoire quoi di jàppante yi la nabtaghil jaahiliin duñu fi nekk di sàkku ay problème ak ñoo xam ne xamuñu dara voilà lii la imam nisa doon wax ne ay chrétien la ñoo ni jógoon Najraan am na ñu ne Éthiopie voilà ñoo xam ne bañ ñëwee ci yonent bay saa saa Makka fekk boobu mu ngi Makka yonent saa salaam ñu gëm ko voilà léegi Abu Jahlin ñëw naan leen yéen ñii kenn nit ginu leen a ñàkk bopp da di ñëw dégg kii rek après ngeen di gëm ko quoi gars yi ne ko salaamun waaw yéen waa Quraysh yéen salaamun aleykum la nabtaghil jaahiliin aywa waliyasu <laughs> billah loolu la aaya boobu di wax ne kii mooy mu'minu ahlil kitaab bi nga xam ne bi yonent bay saa saam ñëwee deful ni ñu ëpp ñu ñoom voilà mooy bañ comme la ñoom Huyayy ibn Akhtab alayhi la'inullahi al-mutataaliya waxoon ba ko euh, Abu Yaasir di frère di ne waa léegi bañ demee gis yonent saa saam bi muy dóor a ñëw ko ne dëgg la ñu gis lépp ne dëgg la bi muy dóor a ñëw Medina mu dem xool mu ne ko waa loo ci xalaat mu ne ko adawatuhu ma hayyitu non non moom fekk yàlla may may dund laa wax fekk da koo jëkk wax ne ko mais ahu ahu waaw fekk yaay Safiya moo ko nettali bintu Huyay di doom bi nekkoon soxna ci yonent bay saa mu ne ñoom biñ ñëwee dañoo kaaw biñ demee yonent bay door a gàddaay si ñu dégg naan ñëw na sama baay ak Abu Yaasir sama frère u baay jël na dem ngir xool yi bañ demee guddee ñëw nag nee na buñ masoon a ñëw man lañ man lañ doon euh, euh, choyé ci biir xale yi man lañ doon gën kii mais jour boobu bi ma ñëwee sax di daw si ñoom kenn yëkkatiwu ma dañoo kaawu ko wax léegi nee na ñu ngi toog ma dégg leen sama frère baay bi naan sama baay naan ko ah, wóoxu naan ko waaw mais moom mooy yonent bi suñu téere yi wax mu ne ko waaw moom la de mun ne ko waa léegi loo ci xalaat mooy ndax dañ ci kon nag dugg ci xanaa ci diine bi mu ne adaawatuhu noonu ak moom maa xay fekk maa ngi dund moo tax it bañ leen génnee Medina lu mu def la dem daal di sooke jour euh, Ahzab Xandaq Xandaq waaw moo tax faat dañ faat fële ca Qurayza lañ ko faate wal iyaazu billah alayhi ma yastahiqu abu mu yiis mi ñooñu léegi xam nga nag Abdallah ibn Salam alayhi ridwanu salam al-Hamru yahudi mi nga xam ne seen moo doon seen fóoréw gën a mag moom ba mu gëwee dafa tuub ñooñu dañuy am seen pay ñaar waaye loolu nag chrétiens yi ñoom ñëpp a ci yem ak juif yi boroom xam-xam ne dañuy wute imaam al boo demee ci chara yi ñu ngi koy kii di ci dugg est-ce que juif yi ci lañu parce que juif yi kat ñoom ba nasaraan ñëwee comme que ñoom ci ñoom la Seydina Isa waa banu Israël lañ ko yónni kon ñoom bañ ñëwee judaïsme daa sote mooy daa nasaxal euh, yahudiya waaye yooyu yëpp kon nag ku ñooñu bokkuñu ceeg loolu dañ naan ñoom ñëpp a ci bokk voilà voilà yonent way saa saa ba muy bind téere yi ak tamit ñi nga xam ne dañoo ñoom duñu d'origine juive waaye dañu koy gëm après ginnaaw dañoo falsifié lépp la ñu gëm daal lépp ñoom ñëpp a ci yem parce que Hiraql ci ñoom la bokkoon christianisme te yonent way saa salaam ba mu koy bind lettre da ko bind lettre en tant que chef chrétien voilà as ko aslim ah taslim aslim taslam aslim yu'tikallaahu ajraka marratayn voilà ne ko nga mucc wommatul borom bi jox la sax fay ñaari yoon kon jeex na mooy ba léegi nii ñuy wax chrétien d'Afrique du ñaar noonu dañoo ñëw dañu a dugg ci christianisme quoi surtout bu dee Afrique bon yàgg na yàgg na rek waaw waaw ngay coppi gis nga am na jaas ñu ne ñoo xam ne gérer yi nga xam ne dañoo <laughs> bëri damay jox exemple sereet bi nga xam ne bi koloo yi ñëwee ci lañ nekk ci lañ nekk li nga xam ne mooy mooy mooy karcaan est ce que ñooñu dañ naan dañ leen di considérer ko ahlul kitaab kooku bu gëmee Seydina Isa après mu dañ naan kooku ci la tey waaw kooku ci la parce que Hiraqle c'est pareil voilà Hiraqle n'était pas d'origine yahude <laughs> waaw daa gëm da pourtant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn waaw ku gëm gëm téere ba nga newoon waaw xam ne da nga bàyyi ñëw ci yonent bay saasaam xam ne moo na saxal sharaa yi eh, eh, tërëlin doxalin yi fi amoon loolu ngay xame ne waxu caaxaan liñ la wax sànq yahudi bi manu la def ci synagogue am nekk ci lim ne moom la gëm waaye gëm na Seydina Muhammad chrétien bi noonu sallallahu alayhi wasallam léegi ñu ne baax na mukk waaw borom bi moo loolu nangu nga bu kenn laa ko lu dul mu daal li wommatu ci li nga xamante ne moom la yonent bay saa saa indi xanaa du mooy aji wax te moom xadis boobu la imaamu muslim bi muy indi xadis bi xadis boobu la njëkk indi avant waaw xadis boobu la njëkk indi muy xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xadis sayyidina abu hurayra mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi laa yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadi arsaltu bihi même lilladi ursiltu bihi illa kaana min ashaabin naar yeneen way sa saab li wax dafa leer soxlawul benn interprétation mu ne walladi waat ko nafsu muhammadin bi yadi waat naa ki nga xam ne bakkanu saydina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxo laa yasma'u bii du ma dégg ahadun kenn min hadhihi al ummati xeet bi yahudiyun ab yahud <coughs> yahud muy xeet bi muy woote ab yahud wala nasraniyun du bennum nasaraan ab chrétien summa ginnaaw gi yamutu mu faatu walam yu'min billadhi ursiltu bihi waaye gëmul ginnaaw ba mu ma yëgee samay mbir gëmul li nga xam ne moom la ma borom bi yónni moom lañ ma yónni illaa lul koog bu faatoo noonu kaana day nekk min ashaabin naar ci waa sawar waaw lii dafa leer nañ waaw kon loolu loo ama am solo la waaw raggalante gannaaw beeg bëgg ñu ne gars il est moderne il est voilà ils sont la maison d'Abraham wal iyaadu billah la maison d'Abraham c'est al-Hanafi as-Samh Ibrahim al-Khalil mooy daaru tawhid mooy këru wéetal yàlla alors al-yahuudu Uzayr al-Masiih ibn al-Masiih mooy yàlla au nom du Père ku wax kooku nga ne kooku kooku kooku lool mooy këru Abraham wala yàlla billah du këru sax tey naa Isa waaw ndax waxoon na leen yow na ngeen yëg ne yéen képp koo xam ne bokkaale na yàlla xam nga fan mooy këram sawara waaw sawara lay dëkk te lay sax waaw kon nag loolu dafa leer quoi waaw waaw akbar loolu dafa leer te bàyyi suñu caaxaan yi ñu nekkee wala Euh, waxi caaxaan yooyu ah déedéet waaw wallahu taala a'lam ah kon nag ci loolu ci kaw noonu ci lañu jeexale suñu xadiis yi walillahi alhamdu wal minna ko côté jaab bi gis nañu ko voilà loolu di rafetal loolu euh, amul jaam toppatoo ko kii ko daal di koy libéré ba pare denc ko soxna voilà Allahu akbar voilà nga xam ne kooku euh, yow da ngaa def rafet boo rafetal goo xam ne ñii boo seetloo euh, borom bi fay leen ñaari fay ndax li nga xam ne mooy euh, moom la ñu liggéey hmm? ak abdul mamluk kon mu ngi noonu wallahu taala alam ah wa sallallahu kon jeexal nañ kii ah. <laughs> chapitre bi ñu ngi ci dernier virage bii ñëw ñaari chapitre moo des kitaabul jihaad yi jeex <laughs> te chapitre bi ñuy gis bii di ñëw benn xadiis kese taamul sax aaya la fa imaam bi indi après nag mu daal dugg ci beneen dernier chapitre bi après ñu jeexal li nga xam ne mooy kitaab